qultu léegi nag imaam alxaafis mu ne wala fii fiihi ala nafil ihtibaar <laughs> mu ne waaye loolu tegtal da cee nekkul que ne du ihtibaar bi imaamul Buxaari yi tekkii mbir mi fa innahu taaratan ndax kat ihtibaar léeg-léeg yakunu bi bil ni léeg-léeg ñaari loxo yi wa taaratan bi sawbin léeg-léeg mooy lañ waxoon bi jataay bi ñu génne ne léeg-léeg mooy mbir mi lenn la la nga yëkkati sa tànk tooge noonu jël say loxo seen tiiro ko wala nga jëlub yére bi nga sol nga bloqué ko mbir mi mooy sa tànk yi <laughs> nga jegeñal ko boobu sa biir bi après mu bloqué ko wala nga jël sax ab buum am na yoon buum la jël mu jaar seen digg li jaarale ko fee. voilà mu ne lool falaalahu fil waqti alladhi raatu xayla kaana muhtabiyan bi sawbi mu ne amaana bi ko xay xayla gisee foofu ay yéreem la defoon istiba waaw léegi nag kon loolu euh, euh, euh, lu ama am solo la hmm? kon gis nga loolu sauf que après lii lépp al imaam al xaafis ibn Hajar rahimahullah mu ne wa qiila waaye nee nañ al qurfu saakat al i'timaadu ala aqibayhi wa massi aliyatayhi bil ardi walladhi yataharrar min haadaa kullu anna al ihtibaaq qad yakuunu bi suurati al qurfusaa laa anna kullu ihtibaaq qurfusaa wallaahu a'lam mu ne am na nag ñu ne al qurfusaa mooy ngay sukkandikoo ci sa ah, aqibayhi sa jannaaw gi ah mooy. Eh, eh, eh, da ngay sukkandikoo wa masi aliyatayhi mooy sa ñaari jekkiwaay yi bil ardi da toog suuf waaye mu ne nag li nga xamante ne daal mooy li nga xam ne moom lañu bo bo bo bo bo settantale mbir mi ba leeral ko bu baax seet segg ko bu baax mooy daal al ixtibaa ixtibaa moom mën na nekk yor li nga xam ne mooy qurfusa waaye du qurfusa ixtibaa bu nekk qurfusa la wallahu aalam waaye eh, bo man eh, wallahu taala alam mooy eh, imaamul hasan hajar man gisuma benn différence bu am entre moom mii lii muy wax ak lii mooy ban différence man xaw ma ko parce que ñoom imaamul buxaari li ñu wax dafa leer te tamit mooy waa ahlul lugha dañ laa wan ne mooy affaire bi lii la day nekk loxo day nekk leneen waaw nit ci man naa sukkandikoo yéreem lay lay wërale moo koy moo koy bloquer foofu wala loxoom wala leneen loolu nag que am na différence man amaana wallahu taala alam li ñoom imaamul Buxaari yi wax ne al ihtiba bil yadi wa huwa al qurfusa imaamu Nawawi wax lool ak ñoom Abu Ubayda amaana loolu mooy li dëgër que c'est la même amul benn benn différence wallahu taala alam voilà léegi euh, kon mu ne léegi nag kon ginnaaw loolu kon al qurfusa kon imaamu Nawawi léegi euh, ñu ngi woon ci taxriiju xadiis bi xadiis bi léegi dana rawaawul Buxaari bi imaamul Buxaari kese moo ko solo moo ci wéeti mu ngi kon di wax nañ la ko sànq kitaabul istizaan baabul ixtibaa bil yadi wa huwa al qurfusaa rahimahullah mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abi Ghalib mu ne nettali Serigne Muhammad ibn Abi Ghalib Abu Abdillah al-Qumusi at-Tayaalisi al-Baghdaadi eh, moom mii nag eh, moom. Euh, nazilu Baghdad la bokk ci sëriñu yu ndaw yu imaamul Bukhari yi moom moo njëkk euh, génn na àddina euh, six ans avant imaamul Bukhari rahimahullahu taala hadis bi rek la fi am ak kitaabu ci kitaabu tawhid ñaar yooyu rek la imaamul Bukhari jële ci moom Muhammad ibn Abi Ghalib al-Baghdadiyu at-Tayalisiyu rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami mu ne ki ñu xabaare mooy Ibrahim ibn al-Munzir eh, ibn Abdillah ibn al-Munzir ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam moo tax ñu naan ko al-Hizami ibn Khuwaylid mbokk sayyidatu Khadija radiyallahu ta'ala anil jami' Abu Ishaq al-Qurashi al-Asadi al-Hizami al-Madani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Muhammad ibn Fulayh mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Fulayh ibn Sulayman al-Aslami ñii ne no al-Khuzai Abu Abdillah almadaniyu rahimahullahu taala an abihi kon Muhammad ibn Fulayh moo ko jëlee ci baayam di Fulayh ibn Sulaymaan ibn Abil Mughiira Raafi' Abu Yahya almadani al-Aslami rahimahullahu taala an Naafi' moo ko jëlee ci Naafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattaab Abu Abdillah radiyallahu taala anil jamii' an ibn Umar mu jëlee ko ci njaatigéem di Sayyidina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattaab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza Abu Abdirrahmaan al-Qurashiyu al-Adawiyu al-Makkiyu al-Madaniyu saahibu rasuulillah alayhi salaatu wa salaam annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi finaa'i al-ka'bati muhtabiyan bi yadihi hakadhaa voilà gis nga waaye wa huwa al-qurfusaa bi Imaam an-Nawawi moo ko indi ngir leeral ne al-ihtibaa mooy al-qurfusaa y' a aucune différence c'est la même chose kon léegi hadis bi moom lan lañ fiy jànge mooy ne possibilité al-ihtibaa voilà. mooy possibilité al ihtiba nit ki euh, daal di def toogin woowe nga xam ne mooy al ihtiba u al ihtiba nag kon loolu lii al imam da cee da ciy tegtaloo ngir loolu kon loolu day wone ne lu ñu lu mën a nekka la waaw ah <laughs> loolu possible na kon loolu lu ama am solo la léegi sauf sauf ko al istiba mën naa nekk yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam attention <laughs> parce que imam Abu Dawud nako no imam sëriñam imam Ahmad ak imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhim dañoo solo ñoom ñépp dañoo solo kene yonent bi de alayhi salaam sëriñ ci Seydina Sahl ibn Mu'adh ibn Anas muy ki nga xamante ne Euh, muy euh, Mu'aaz ibn Anas mi ngi gisoon xadiisam taayile al-Juhani al-Ansaari al-Misri radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa 'anil hubwati yawma al-jumu'a wal imaamu yaxtub dañuy wax al-hibwatu di wax al-hubwatu ñaar yi mën naa nekk waaw comme li al-imaam al-Mubaarakfuuri rahimahullahu ta'ala bi nga xamante ne jay sara xadiis bi nako noon boroom Awnul Ma'buud mu ngi naan al-hubwa bi dammi wal kasri ma'an voilà mooy dañ naan xubwa di wax xibwa mu ne yeneen saa saam dafa tere ku tooge noonee yawmal jumu'ati bésub ajjuma wal imaamu yaxtub fekk imaam bi mu ngi xutba waaw kon léegi nag oh. <laughs> waaw lu tax ñu ne noo xam nga ihtiba al mu ne wa innama naha an al-ihtiba'i fi dhalika al-waqt li annahu yajlubu an-nawma wa ya'rudu taharatu wa yu'ridu taharatuhu lil-intiqab mu ne boo gisee rek yoneen saa salaam ne àjjuma nag moytu leen bi tooge noon fekk imam bee ngi xutba parce que tooge loo woo xam ne dafa confortable moo taxoon nga gis ñëwee ba imaamul alhamdulilah bi muy tudd naan lan moo ihtiba am nañu ne mooy toogin mustaw mooy jilsatul mustawfiz mooy ki nga xam ne daa toog toogu confortable xam nga loolu confortable na waaw wooku confortable la léegi nag mu ne yeneen saa salaam nag dafa tere lii jamono ji yoo xam ne imaam bi mu ngi xutba ndax kat mën na xëcc nit ki ci mu gaaw a nelaw ah ba pare day gaaral euh, laabam gi mu am ci mu pëj nga mën na tooge noonu jekk rek dalaw génn ci moom muy nelaw rek jekk rek départ am lu génn ci moom mu ne waqad warada an-nahyu an al-ihtibaa'i mutlaqan ghayra muqayyad bi haal al-xutba wala bi yawm al-jumu'a li annahu mazinnatu mazinnatu al-inkishaaf al-awra min man kaana alayhi thawbun waahid mu ne te am na ay hadith sax yoo xam ne rot na di tere ihtibaa ci lu ñu jooyal boo xam ne kenn teg kenn jooya euh, tënku ko ci fekk imaam bi du xutba te tamit tënkuñu ko ci bisub àjjuma ndax lan mu ne ndax ihtibaa bu dee nit ki benn yére la sol te yére bi daa xaw a gàtt bu toogee noonu aj yeel yi jóg mu teg leen noon samp leen ba pare daal di def nii boo moywul awraam mën naa feeñ de looloo tax yonent saa salaam doon ko tere <laughs> léeg-léeg waaw <laughs> ndax ah lu ñu mën a njorte la awraay nit ki di feeñ ki nga xam ne rawatina man kaana alayhi sawbun waahid ki am ñaari yére ki am benn yére kese te yére bi ah defee ba mu ko defee noonu muy aju moo tax loolu la yeneen saa saa doon tere waaw kantaa jëf ji ko jëf day wane ne bu dee ne loolu dàq na mooy daa bi ñu rek xam nga da doon tere nit ki comme sa hadis Seydina Jaabir bi euh, euh, mustalqiyan jël benn tànkam jaaxaan jël benn tànkam teg ko ci beneen dafa doon ko tere ba pare gis ko def ko bu dee sol na loo xamante ne nii ragalul awraam loolu daraa ci waaye bu dee na ko loolu lay tere naka noonu fii itam noonu la istiba naka noonu la léegi nag <laughs> mu ngi noonu mu ne waqad ixtalafa al imaam al xattaabi borom maalim sunan sharh sunan abi daawud mu ne te wute na al ulamaa fi karaahiyat al ihtibaa yawm al jumaa bi ñëw kanta kon leeral nañ benn leeral na benn affaire mooy bu dee ne nit ki benn yére la sol te ragal na bu ko defee awraam feeñ boobu dañ ko koy tere bu loolu mooy tere yi ñooy neen saa sam doon tere waaye nag bi nga xam ne da ko préciser ne yawmul jumaa du awraam feeñ kese waaw <laughs> mu ne moom moom pour waa ji boo maywul te mu nelaw wala bo mu toog noonu rek après ngelaw génn ci moom wala njàttam toj mu ne woo tax nag boroom xam-xam yi nag wuute nag ci bésub ajjuma waa mi ihtiba bésub ajjuma tooge noonu fa qaala bil karahati qawmun min ahli al ilm mu ne wax na nag ne dañ koo sib benn mbooloo ci waa boroom xam-xam yi mboo kama qaala tirmidhi minhum mu ne bokk na ubada ibn an-nasi dina ñëw léegi ci waxu imaamu at léegi al imaam euh, euh, al azim al abadi rahimahullah mu ne qaala al iraqi mu al imaam al iraqi di sëriñu al al haafid ibn hajar nee na wa warada an makxuul wa ata wal hasan annahum kaanu yakrahuuna euh, dañ ko ronte dañ ko mu ne jëlee nañ ci rot na ci makxuul ak ata ak al hasan ñi ñoom nekkoon ay taabi'iin rahmatullahi alayhim ñoom dañ doon sib nit ki di tooge noonu wal imaamu yaxtubu yawmal jumaa fekk ajjuma ji imaam bi di xutba ndax lii ko yonent saa salaam tere fii mu ne rawaahu ibn abi shayba fil musannaf mu ne lii de al imaam ibn abi shayba rahmatullah alayhi mooy kan eh, eh, eh, mooy kan kan la jëlee woon hadiis imaam muslim bi ñu jógee woon léegi tañ naan frère am ah <laughs> mooy hadiis naa Jaabir ibn Samura bi xadiisun rawaahu abu saxiixun rawaahu abu daawud wa xayruhu bi asaaniida saxiixa wa imaam abu daawud ci kan la ko jële woon xadiis boobu ci Usmaan ibn Abi Shayba kanta imaam muslim ku ko jële woon frère am abu bakr ibn Abi Shayba mais moo nekk nii <laughs> mooy borom musannaf moom la naan ibn Abi Shayba mooy abu bakr ibn Abi Shayba ah Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba moo solo loolu ci ñoom Mas'uul Ataa Hasan ci al-Musannaf ci Musannaf téeréem bi qaala imaam al-Iraaqi mu ne walaakinnahu qad ixtulifa ala salaasa fa nuqila anhum al-qawlu bil-karaaha wa nuqila anhum adamuhaa mu ne adamuhaa mu ne waaye nag sauf que toxal nañ ci ñoom ne dañ koo sib ñoom ñett ñi waaye toxal nañ ci ñoom ne kenn sibuñu ko ah mu ne wa zahaba aktharu ahli al-ilmi al-imaam al-Iraaqi mu ne waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi ñoom dañoo wëy demee que ne ah kamaa qaala ah, ñoom dañoo dem ne lan waaye adamul karaaha amul dara lees ci sib daraa ci newul <laughs> waaw kenn sibu ko waaw ñoom dañoo eh, eh, kon ñoom loolu moo ci am voilà kon ah waaye jar na bàyyi xel nag wax jooju ñuy wax xadiis bii li mu wax que ne bon bu dee nit ki daa nekk koo xamante ne nii nag imam bi day ba mu tooge noonu surtout xaw a dajjantu gaaw koo yomb na faire attention quand même waaw na ko moytu quoi voilà al léegi nañ ñëw ci li imaamu Tirmizi yi wax nañ la soloo na ko moom bi mu ko soloowee eh, jële ko ci eh, ba léegi ci même hadis bi ci même sahaaba bi muy eh, Mu'aaz ibn Anas al-Juhani al-Ansaari radiyallahu ta'ala anil jamii' anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa anil hibwa wax nañ la ñuy wax hubwa di wax hibwa yawmal jumu'a wal imaamu yaxtub mu ne wa haaza hadiisun hasan lii hadiis la bu hasan léegi nag muy wax kenn ci càllale yi da bon ci abu marhum mu ne ko ismuhu turam mooy abdurrahim ibn maymun waqad kariha qawmun min ahli al-ilm léegi nag muy ñëw mu ne waqad kariha daal dinay sib qawmun ay nit min ahli al-ilm ci borom xam-xam yi alhibwa wala alhubwa yawm al-jumu'a wal imamu yaxtub fekk imam bi xutba nga tooge noonu moo am nañu ko sib wa raxasa fi dhalika ba'duhum leneen li ci ñoom daal di koy permettre minhum abdallah ibn umar abdallah ibn umar radiyallahu anhu dane loolu dara newu parce que moom daal gis yoneen sa xadisam bi ah, ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam bi yi ka'bati muhtabiyan bi yadihi hakaza moo mu naw moom dëgërul lool daa dëgëral ne non yeneen saa sam def na ko amaana lële amoon na lu tax kon mooy eh, amaane eh, awra gi feeñ kese la te waa ji bu dee mutamakkinun wóolu la ne lool amul garaaw wa ghayruhu ak ñe mu ne wa bihi yaqulu ahmad mu ne nag ci lool ci la imam ahmad wa ishaq wax ne loolu amul dara le ci laa yara yaani bil xibwati wal imaamu yaxtubu ba'sa gisuñu ko ne euh, xibwa mooy façon toogin wow fekk ki nga xamante ne nii mooy imaam bi di euh, euh, xutba gisuñu ci woon benn problème waaye bon mooy insha allah parce que al imaam Abu Dawud rahimahullahu taala ci sunanam dane wa kaana ibnu Umar yaxtubu wal imaamu yaxtubu wa Anas ibnu Maalik wa Shurayh wa Sa'sa'a ibnu Sawbaan wa Sa'iid ibnu al-Musayyib wa Ibraahiim an-Nakha'i wa Makhuul wa Ismaa'iil ibnu Muhammad ibnu Sa'd wa Nu'aym ibnu Salaama qaala laa ba'sa bihaa intahaa moom noonu la wax imaam Abu Daawuud dane imaam ibnu Umar mi imaam Abu at-Tirmidhi tudd sànq rahmatullahi alayhi radiyallahu anhumaa moom de da ko doon def fekk imaam bi ñu xutba tooge noonu naka noonu Seydina Anas wa Shurayh ak Sa'sa'a ibnu Sawbaan ak Sa'iid ibnu al-Musayyib ak Ibraahiim an-Naxa'i ak ñoom Makhuul ah, <laughs> moo tax sànq biñ ne eh, kële ne imaam Ibn Shayba ne dañoo jële bokk na ci moom nii kële dañ koo sib imaam al-Iraaqi ne waaye jële nañ ci moom ne daraaj nawu ci ah te mu ngi nii fii nii nee imaam Abu Daawud nee na da ko doon def wa Ismaa'il ibn Muhammad ibn Salaama qaala léegi ñoom dañ ne daraaj nawul mu ne ah te lool li ëpp ci boroom xam-xam yi loolu lañ ciy ne adamul karaaha solo li nga xam ne moom la li tax eh, ñoom mu ne wastadallu bima rawahu abu daawud al imam al kii mooy wax al mubarakfuri rahimahullah ci sunan tirmidhi li nga xam ne moom li tax ñu ne dara ci newul ñoom dañoo tegtaloo li imam abu daawud solo an ya'la ibn shaddad ibn aws radiyallahu anhu muy ab sahaaba boo xam ne nee na man dama shahidtu ma muawiya fatha bayt al maqdis fa jamaa fa jamaa bina mu ne man fekke naa Muawiya bi ñuy ubbi Jérusalem mu daal di ñuy jiite daal di def li nga xam ne julli ñu àjjuma wala mu jiite ñu jiite ñu julli ñu àjjuma fa ida jullu man fil masjidi ashaabu rasuulillah sallallahu alayhi muhtabiina wal imaamu yaxtub nee na man ma ngi gis li ëpp ci ñi nga xamante ne nii ah ci jàkka ji ñi ëpp ñi fi nekk saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñépp ñu ngi julli lan lañ def bi imaam bi xutba ñoom ñu ngi toog def istiba toogin woowu fekk imaam bi mu ngi xutba waaw te hadith imaam Abu Dawud da koo tudd waxu ci dara waaw <laughs> mais sauf que imaam Shawkaani dane doo sanadam nag eh, imaamul Munziri waxu ji dara mu ne doo am na Sulaymaan ibn Abdillah ibn Zibriqaan wa fiihi am nag woyof bu nekk ci moom mu qad wasaqahu ibn Hibbaan al imaam ibn Hibbaan nag dëgëral na ko léegi nag mu des waa léegi nan ngeen di tontoo xadiis bii nag di tere nan ngeen di def ak bi nga xamante ne nii Seydina mo euh, euh, kii euh, Muaaz ibn Anas al-Juhani dana yeneen saa saam da koo tere bésub àjjuma nit imaam bi di juli julli ñoom ñu ne al imaam al Mubaarakfuuri rahimahullahu ta'aala mu ne wa ajaabu an ahaadiisil baab bi annaa kullahaa da'iifa ñoom dañ ne noo xadiis yi wéruñu ah waaw. wa in kaana Tirmidhi qad hasana haditha Muaz wa Anas <laughs> même Muaz ibn Anas bokk même bu dee imaamu Tirmidhi nee na bii hasan la hadith eh, eh, bii nii ah wa waaye wa sakata anhu Abu Dawud Abu Dawud moom waxu ci dara rahimahullah al imaam ah waaye attention ñoom loolu lañ tontu quoi xam nga imaamu Tirmidhi mooy Abu Marhuma mi ñu la doon wax parce que Abu Marhuma daa am problème tuuti. loolu mooy wax ji barka dana haddathana Muhammad ibn Humayd ar-Razi wal Abbas ibn Muhammad ad-Duri dana nettal nañu Muhammad ibn Humayd ar-Razi suñu sëriñ di Muhammad ibn Humayd ibn Hayyan at-Tamimi Abu Abdillah ar-Razi rahimahullah moom daa nekk koo xamante ne nii imam borom Taqrib at-Tahdhib dana hafizun da'if waaw mu ne moom ah ku ku kii la de xaafis la ku uh, ci boroom xam-xam yu mag yi la yu xaris yi waaye nag am na wéradi gu nekk moom da'if mu ne wa kaana ibnu Ma'in xasana ra'ya fii imaamu ibnu Nawawi nag waaw ibnu Ma'in imaamul jarh wa ta'dil wa ta'dil moom daal dinay uh, rafetal uh, gisinam ci moom voilà loolu benn problème la wal abbas ibn muhammad ad-duri muy al abbas mooy ñaari sëriñ yi ko imam at-tirmidhi jële muy al abbas abbas muhammad ibn hatim ibn waqid ad-duri al-hafiz moom thiqatun hafiz la borom taqrib at-tahdhib wax kon même bu nee am na problème comme que ci ñaari ko jële loolu dàqu mu ne xaala wax nañ haddathana Abu Abdirrahman al-Muqri mu nekk ñu nettali mooy euh, Abu Abdirrahman al-Muqri da Abdallah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Basri al-Muqri moom daa nekkoon siqatun fadil waaw aqra'ul qur'ana waaw ah <laughs> moom euh, euh, bokk ci sëriñ Imaamul Bukhari yu mag yi la bokk ba pare moom ku dëgër na kon kooku taxul ñuy wax quoi léegi nag euh, kon an Sa'id ibn Abi Ayyub mu jël ko Sa'id ibn Abi Ayyub Miqlas kii tamit yé kii taxul ñuy wax <laughs> Miqlas a ngok kooku moom <laughs> non moom taxul ñuy wax quoi waaw ah, al-Khuzaa'i <laughs> mawla Abul Misri ñii ne mawla Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ah non Miqlas moom léegi Miqlas boo ko jëlee qaala mun haddathanii Abu Marhum Abu Marhum bii nag muy Abdurrahim ibn Maymun al-Madani Abu Marhum al-Mu'afiri ah, ah, Abu Marhum mi al-Madani rahimahullah moom mii nag ah, ku dëggu la waaye ku dëddu àddina imaam al kii la ku dëggu la kii di wax moom la imaamu Tirmidhi doon wax ci suuf naan wa Abu Marhum ismu Abdurrahim ibn Maymun ah mooy Abdur Abu Marhum ku dëggu la. Ah, saduqun zahid an Sahl ibn Mu'adh moo ko jëlee ci Sahl ibn Mu'adh ah, moom la ba'sa bihi la imam eh, at-Tirmidhi wax ah, illa fi riwayati Zaban anhu lu li Zaban jëlee ci moom te loolu du fii kon mu ngi noonu an Sahl ibn Mu'adh mu jëlu ko ci baayam léegi muy saxaaba bi jarul ñuy wax ay mbiram muy Mu'adh ibn Anas gisoon nañ ko fi léegi mu ëndi xadis bi léegi nag u ñëwee dañoo ne xadis yi dañ naan hadith yi seenug wér fe même bu dee ne dañ ne wérul seenug ñàkk wér du lu fooraa ah. voilà du foor léegi nag saxaaba yooyu euh, euh, bon li gën a dëgër insha allah mooy insha allahu taala du li waa jumhur wax que ne loolu dara ci newul tooge noonu voilà comme que ne saa sam tere na ko ci hadith yi moo na al al al mubarak fuur mu ne ma ne euh, waa jumhur ne nañ hadith yi dafa daif waaw même bu dee imaamu Tirmidhi nee na xasan la parce que imaamu Tirmidhi loolu fàtte nañ ko wax imaamu Tirmidhi da ne wa hada hadithun xasan wa abu marhum ismu Abdurrahim lii hadith la bu xasan ñoom ñu ne même bu dee imaamu Tirmidhi nee na xasan na wéru hadith yi wéruñu waay waaw léegi nag loolu nag mooy wax ji dañ naan ma ne affaire bi benn affaire la ah benn affaire dafa ama ah parce que nag mooy euh, euh, euh, même bu dee ne dañu ne ñoom hadith yi dafa euh, da'if même imam Tirmidhi bu ko xasanalee imam euh, kii Abu Dawud waxu ci dara bu dee loolu même hadith yooyu boo leen boolee dañuy dëgëralante laa wax waaw te loolu euh, les faits ñoo koy wane xikma bi tax yeneen saa sam bi ko tere mooy toogeel noonu bésu àjjuma xutba bi gudd ko waaw boo mayul fekk nga sonn léegi nga nelaw toogin wow day tëj ci nelaw kon nag li gën a yey comme li al imaam al mubaarak fuuri wax fal awlaa wala yushakku fi anna al hubwa wala aw al hubwa jaalibatun lin nawm fal awlaa an yataharraza anhaa aw an yataharraza anhaa yawm al jumu'a fi haal al xutba waaw kon nag daal li gën a yey mooy nit ki na koy moytu di tooge noonu daal eh, jamono ji nga xam ne ci la imam bi di xutba waaw loolu daal mooy li nga xam ne moo gën a euh, euh, diggu doomu ci wax yi te tamit dina tax tere gii ñëw ci xadiis Seydina euh, kii yi Muaad ibn Anas yi yooyu nga bàyyi ci xel waaw radiyallahu ta'ala anhu waaw kanta en dehors de loolu nag man ba koo tooñ ndax yeneen saa salaam Mawlaana Ibn Umar nee na gis naa ko ci biir Kaaba gi ci Kaaba ji foofu ci biti ci ëtt bi mu tooge noonu léegi nag ñoom liñ doon wax mooy tere gii nii ak saxaaba yooyu newoon foofule saam mooy ne tere gi da leen a dikkalut voilà wala tere gi dikkal leen après ñu gis yeneen saa saam def ko ñu jàpp ne kon loolu day wane ne mën naa nekk loolu ma mën na possible mais daal dañu naan wal ilmu inda li gën a wóor mooy nañuy moytandi ko façon toogin boobu bu dee imam ñu xutba voilà comme ni ko yeneen saa saam tënk fii nañ ko ko tënke noonu rek bu imaam buy xutba nañ ko moytu après avant muy xutba bu ñëwee mën nañ ko def ah ñu def waaye daal jamono ji muy xutba nañ ko moytu waaw wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ah kon gis nañ ne kon fii lëkkaaleem ak suñu bunt bi dafa mel ni jotuñ ko woon wax mooy wa jawaazu ah wa jawaazu qu'ud mutarabbiyan wa muhtabiya possibilité fenankolaay waaye tooge toogaayu li nga xam ne mooy muxtabiyan bi ñuy wax nii mooy loolu it lu day wone ne yeneen saasaan def gum ko def loolu day wane ne lii toogi noonu wan a nekk te bari woon na nu mu ko doon tooge moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag insha allahu taala dañuy yem nii bii di ñëw ñu gis xadiisu huit cent vingt-trois di xadiisu xayla bi ñu doon wax sànq ah ñaara kii def ak xadiis beneen bu mujj muy huit cent vingt-quatre insha allahu taala ñu yem noonu ba jotaay ñëw